falaa haadiya lahu wa ashhadu an laa ilaaha illallaah wahdahu laa shariika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuuluhu sallallaahu alayhi wa alaa aalihi wa sahbihi wa sallama tasliiman kasiiran ammaa ba'd fa inna asdaqal hadiisi kitaabullaahi azza wa jalla wa xayral hadyi hadyu muhammadin sallallaahu alayhi wa sallam wa sharral umuuri muhdasaatuhaa wa kullu muhdasatin bid'a wa kullu bid'atin dalaala wa kullu dalaalatin fi nnaar a'aazanii llaahu wa iyyaakum mina nnaar assalaamu aleykum wa rahmatullah ñoo ngi nuyu mboolem ñi nga xam ne ñu ngi ci barab bi di leen ñaanal jàmm sunu Boroom tabaaraka wa ta'aala ak yërmandeem ak barkeem di dellu si waat ci sunu jotaay bi ñu bokk waxtaanu fajar di ci leeral benn téere di al-Jaami' li sunani wal aadaab wal maghaazi wat li abi Muhammad Abdillah ibn abi Zayd al alayhi rahmatu rabbil aalamiin ñaan sunu Boroom tabaaraka wa ta'aala mu ñu ak sellal suñuy pas-pas ak suñuy wax ak suñuy jëf euh, tey mooy sunu juróom-ñetteelu jotaay sant yàlla bu baax a baax euh, di kañ di ko bàkk ci xéwal yi nga xam ne mi ñu koy defal di ko ñaan mu dool xéwal ak jàmm ci yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam ak ñim ak i àndandoom ak jaar ci aw yoonam comme niñ leen ko waxee woon démb rek dafa doon loo xam ne euh, démb ñi ngi tàmbali woon ci introduction bi wala bakki démb waaye ñu war ko continuer tey jii ndax am solo goo xam ne am na ko solo ak bàyyiloo xel ku mi bàyyiloo xel ki nga xam ne ab julli daal di woote woo lislaam mu topp sunna yonente bi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa ngi doon jàngale xadis boobu nga xam ne xadis bu wér la yonent bi alayhi salaatu wassalaam di ci wax ne bàyyi naa ci yéen ñaari yëf ñaari mbir yoo xam ne doo leen sànku li fekk yi ngeen yéen a ngi ciy jàpp muy xadis boo xam ne xadis bu jar bàyyi xel la nit ki moom su fekkee dem na bay waaja réer rek na xool alxuraan ak sunna ci déggeenu mag ñu baax ñu comme niñ ko waxee wa démb su ci xoolee rek incha allah du leer du réer moo tax loolu lu jar a bàyyi xel la ci. julit bi bëgg a xam diineem julit bi nga xamee ne day xencu diineem julit bi nga xam ne la ko mooy topp alquran ak sunna day tege ci li nga xamee ne moo di sunna te it lu coow li bari bari rawatina suñ joon yàlla tey nga xam ne tappalekat yeeg ñi réer la te dañoo bari lool jullit bi jaadare ci moom mu góorgóorlu bu baax a baax te ngoyaanu ci sunna jafe goo xam ne jafe ne ko lool ci suñ joon yàllay tey looloo tax kenn ci as-salafu saalih la wala keneen di wax ne al-i'tisaamu bis-sunnati najaatun allahu akbar nee na nga ci sunna muccukaay la lu tax dalay muccal ci bidaa ki nekk ci sunna day mucc ci bidaa ki nekk ci tawxiid day mujj ci bokkaale ki nekk ci ay topp yàlla day mujj ci ay moy yàlla ci li nga xamee ne moo moodi ay biddaa mucc la ci ak réer waaye mucc la ci sawara itam lu jar a bàyyi xel loolu day firi rek loolu alimaam Malik doon wax démb ma ko doon leeral mu ne sunna mooy gaalug yonente yàlla nuuxin ga alayhi salaatu wassalaam ku ca dugg raw nee na ko wan ginnaaw da ngay roosaanu moo tax alimaam al-Awzaa'i daan wax ne alayka bi aathaari salaf wa in rafadaka nnaas wa in rafadaka nnaas wa iyyaaka wa aaraa ar-rijaal wa in zaxrafuuhu laka bilqawl wa in zaxrafuuhaa laka bilqawl laa ilaaha illallah mokki waxi as-salaf as-saalih leer da caa nekk bànneex da caa nekk waxi as-salaf as-saalih xereñte da caa nekk waaye dëggu da caa nekk leer naññi dafay gàtt trop waaye làmboo ci ay maana loo xam ne yàlla rek moo xam njëriñ la fi mu toll xool waxi kilifa gu màgg ji nee na maa ngi lay dénk nga toppi jeexiitu ña jiitu woon ndax loolu mooy mooy sunna mooy jeexiitu as-salafu saalix dafi alayhi salaatu wasalaam bàyyi woon saxaaba yi bàyyi woon ko fi waaw loolu imaamu Ahmad doon wax rek diinu nabiyi Muhammadin athaaru ni'mal matiyatu lil fataa نعم المطية للفتى الأخبار ولا للفتى أخبار لا ترغبن عن الحديث وأهله mu ne فالرأي ليل والحديث نهار nee na diine yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo di sunna mooy ay axbaar mooy ay jeexit nee na ku war war waaye boobu day na xam ne war waaye bu bu am jariñ la boo xam ne amul moroom ni'mal matiyatu lil fata al axbaaru nee na bu la dara tax nga wan ginnaaw xadis nga sib sunna ak waa këram nee na ay xalaat day guddi la bu lëndëm bu bëccëg ñëwee mu jeex tàkk nee na xadis mooy muy bëccëg fa ra'yu laylun wal xadisu nahaaru moo tax al imaam al Awzaa'i di wax ne maa ngi lay jénk jeexitu doomu jeexitu as-salafu saalih as-salafu saalih jaaroon jaar fa yow nit ñi buñ la bàyyee itam yow jaar fa parce que nit ñi bàyyi la amul benn njariñ bal sax boo wutul dara lor suñ joon yàlla tey nga xam ne ñu baree bari seen diine jëpp ñu ngi ko teg ci di jëw rek ak wax lu naka su dul noonu fuñ toogee ñi ngi jëw kon nit ñi bàyyi la ngir dangaa topp as-salafu saalih loolu xéewal la nee na watandikul xalaati nit ñi loo xam ne ci ay xalaat képp ci lañ ko teg na ko wattandiku na nga ko wattandiku ak luñ ko rafetal rafetal rafetal ci ay wax na nga ko wat na ko na ko wattandiku kon lii da lay jàngal lu jar a bàyyi xel ci nun ñi te moodi di sunna yonent bi sallallahu alayhi wa ala alihi wa ko war a tasaare ci kanamu nit ñu xam ko lépp loo xam ne jullit bi mi ngi koy sàkku àdduna ak alaxira mi ngi ci sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sahbihi wa topp ay baay wala ay maam wala ay sëriñ wala ay wali ñoo xam ne da nga leen di jàppe ay wali wala nit ñu baax ñu fental la ci diine ji yoo xam ne da nga ne yeey moom laay diine woo su ma xëyee danaa jàng dog bi danaa jàng lii danaa def lii danaa muuroo lii danaa diwoo lii danaa eh, eh, raay lii ci sama yaram lu nekk nga def ko te njariñ loolu ngay sàkku ca yooyee lu ko raw fuuf mi ci sunu yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bu dee pas-pas nga xam ne mooy muccal di nit kii ci bàmmeel di ko muccal ca sawara ëllëg yawmal qiyaam sunna yonent bi alayhi salaatu wa salaam moo ko jàngale amoo droit di fas leneen lu bokkut ak lu alayhi salaatu wa salaam moo tax na ñoo xam ne seen diine ji fiñ ko teg fépp fépp fépp mooy diw sàngam nee na woon nangam ku ko def dina nga am nangam diw sàngam day waxoon nañ ci moom nangam nangam ay xissa rek ak mbir yoo xam ne yëf yi ay yëf yëfaan la yoo xam ne ko ko laajoon fan nga ko jëlee ayab alxuraan boo ko teg wala xadiis du la wax leen lu leer mu koy lam cee teg mooy sunu baay yeeg sunu maam yi lañ ci fekkoon ñu nekk ci rek te ñooña luñ wax kenn mënu caa teg dara waaw loolu moo tax kon ñuy teg ci li alayhi salaatu wasalaam dara alayhi salaatu wasalaam li mu wax lu tax ñu ci teg dara ñoom ginnaaw alayhi salaatu wasalaam jàngale na ba noppi ne nii la mu nekk leer naa ñi ci suñu pas-pas ak suñuy wax ak suñuy jëf am keneen ku ñëw ne nee la teg ci dara kon moom ay waxam dañ ci war a teg dara dañ ci war a teg dara bu baax a baax parce que ñàkk ñàkk a ci dara sax moo tax ñu war caa teg dara teg ci duut ci baaraam ba nga xamee ni nit ñëpp dañ ko war a bàyyi gis ngeen waa sawara ci suratul ahzab ci mujjantal ya laaye ci mujj luñ wax yawma tuqallabu wujuhuhum fi nnaar yaquluuna ya laytana ata'na allaha wa ata'na rasula wa qaaluu rabbanaa innaa ata'naa saadatanaa wa kubaraa'anaa fa adalluunaa sabiila rabbanaa aatihim di'fayni minal azaabi wal'anhum la'nan kabiiraa. Sunu Boroom tabaaraka wa ta'aala nee na ñi nga xam ne ñooy waa sawara ëllëg yawmal qiyaama bu ñuy dëppërti seen xarkanam yi ak seen jëmm yi ci biir sawara lan la ñuy wax ak a neexoon ñu topp Yàlla te topp Yonent ba sallallahu alayhi wa sallam teguñ fa kenn. amul baay diw amul maam diw kenn lañ fa tegut moo tax damay wax ne topp kenn du jariñ kenn ñàkk a topp kenn du lor kenn lu dul topp yàllaa ko yonentam sallallahu alayhi wa sallam ñoom ñaar ñi ñooy ñi nga xam ne topp leen day juriñ day jural jariñ njariñ jullit bi àdduna ak alaxira waaye mooy leen mooy lor doomu aadama ji àdduna ak alaxira ku dul ñoom ñaar ñàkk leen ma topp wala ñàkk leen wala topp leen du jariñ du lor lii la jullit bi war a xam yaa aka neexoon ñu topp yàlla ak yonentam allahu akbar day nettali rek la tooñkat bay wax ëllëg yowmal xiyaam bu gisee mbugal ma di matt ay baaraamam di at di matt ñaari yoxam wa yawma ya'addu zaalimu ala yadayhi yaqulu yaa laytani ittaxadtu ma'a rasuli sabila yaa waylataa laytani lam attaxid fulaanan xalila laqad adallani an adh-dhikri ba'da idh jaa'ani wa kaana ash-shaytaanu lil insaani xazula yàlla nee na ëllëg yawmal qiyaam tooñkat bi day matt ay ñaari yoxam ak i waaraamam man ak a neexoon ma ànd ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam aw yoonam yaa laytani ittaxaztu ma'a rasuuli sabiila yaa waylataa laytani lam attaxid fulaanan xaliila nee na maa ngi woo sama toskare tey jii ay alkunaatay ak a neexoon duma jàppe diw sàngam muy ab xarit diw moomu ku nekk mën na koo doon moo xam ab sëriñ boo jaarale la sa digganteem ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba luñ la wax ne ne alayhi salaatu wasalaam moo ko wax rek am na seytaane seytaane sànni sa xel mi lu diw sàngam waxoon lu juyoog loolu nga ne ah man kat kii moom kenn mënut a fexe ba ma wan ko ginnaaw te yàlla mi la sàkk akub yonentam war na war naa tax nga wan ko ginnaaw parce que bu juyoog bu juyoog ñoom da nga ko war a wan ko wan ko da ko a wan ginnaaw diw moom yi ma nga jàpp ne dafa moom sa xel mi moom sa xol bi ba luñ mën a wax ak lu mu mën di doon bu alayhi salaatu wasalaam ay waxam tegee sax nga nga sañ koo teg ca ginnaaw kooku bu ëllëgee yawmal qiyaam ñay wax lii boo wutiwut man nga caa bokk yaa waylataa laytanii lam attaxid fulaanan xaliila léeg-léeg nga dégg naan la diw sàngam moom kenn mënta fexe ba mu juyoo yonent bi alayhi salaatu wasalaam te lii ma la wax nii ak lim wax bokkuñu kon juyoo ngaa ko juyoo ngaa ko da nga ko war a bàyyi lu jar a bàyyi xel la ak a neexoon jàppe diw sàngam muy xarit ku ne mën na koo doon koo jàppee ab wali wala ab sëriñ wala ab imam wala boroomam ngir nga xam ne lu mu wax nee nga noonu sa yoon nekkul ci leneen dañ lay indil sax aayab yonent aayab alquranul karim indil la xadis yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam mu nekk lu leer naññi nga sañ koo weddi sañ koo delloo ngir na diw sangam moo wax lu juyoog loola mooy kan ci kanam waxi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy kan ci kanamu yàllaa ko yonentam kooku bu taxawee di waxam juyoog wax yàllaa ko yonentam ñu ko war a sànni ci àll ba ak kum mën a doon ci àdduna kum mën a doon ci àdduna ak loo nekk ci am ngiram wala ab tarixaam ay ati ati at bu doon sax junni at la soo xamee ne tarixa bi tari yoonu neen la da nga ko war a bàyyi parce que mënoo koo jëndee àllaaxira tarixa bi lu màgg màgg màgg yàllaa ko yonentam ñu gën a màgg ci yow biir ba mel ndax dana laaj ab tarixa dana laaj diw sàngam ndax moom nga toppoon wala dit kenn du ko laaj yàlla lañ la fay laaj akub yonentam ak lislaam kon loolu lu jara jara bàyyi xel la ku xamagut lii ferego iji ci diine lii ku ko xamagut wallahi ferego iji ci diine ak a neexoon du ma jàppe diw sànq muy xarit moo ma sànq ba topp ma alquran ak sunna loolu moom da ciy dugg ñi nga xam ne ñooy tuddee seen bopp alquraniyin la quraniste nga xam ne nee nañ alquran rek lañ gëm duñ topp sunna ñooñu ay sànkatekat lañ képp ku leen topp bàyyi sunna bu yomal xiyaame da nga dugg ci ñiy wax lii ani ani zikri la wax zikr zikir day dugal alxuraan day dugal sunna moo ma sànq ba topp ma alxuraan sunna te loolu nag la shakka ci ne seytaan rek la mën a doon wa kaana shaytaanu lil insaani xazula moo tax mbokki julli ji dañ bàyyi xel bu baax a baax ci ne suñ doon yàlla tey jii ay fiiri kàpp ñoo fi nekk fiiri kàpp te mooy fu xuux ay fiir fiiri kàpp xam ngeen ko mooy fiir yooyu fiir yooyu nga xam ne bu yàgg la woon xam ne dañuy jël benn benn benn benn doom benn doomu gerte teg ci kaw daa koy eh, yëkkati lonk ci lu mel ne saaru findi feer walla weñ ko defee teg ci kaw nag ci jamukaay bi teg ci ci kaw doomu gerte bu jinax ji ñëw di jéem a lekk wala kaña gi dangay gis danaan ko tàcc loolu muy fiiri kàpp yu baree bari ci wootekat yi tey ay fiiri kàpp lañ buñ la xasee jàpp doo rëcc ñoo ci alxuraan ak sunna أو من كان ميتا fa ahyaynahu wa ja'alna lahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fi nnaas dangay dangay dangay am leerug alxuraan ak sunna di ci doxee ci biir nit ñi kenn mun kenn du la mën a fàbbi kenn du la mën a jëmale ci ndeyjoor kenn du la mën a jëmale ci ndeyjoor wala ci càmmoñ ci digg bi ngay jaar wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subul fatafarraqa bikum an sabili lii mbokk julli di lu jara jara bàyyi xel la moo tax waa sawara lu ñuy wax ak a ñu topp yàlla ak yonentam ñuy wax naan suñ borom ñun kat dañoo toppoon saadatana suñuy sang nañ jàppe woon ay kilifa nañ jàppe woon ay sëriñ ak imaam ak wali yi te duñ dara ay kàccoor lañ ay bandi lañ parce que lépp loo xamee ne boo ko xamee ci alxuraan ak sunna dana tax nga jaar ci yoon wi danañ ko fexe ba faagaagal ko danañ fexe ba sakk ko danañ fexe ba nëbb ko naan la diw sàngam rek moo baax nañ jàpp ci diw sangam ak nangam ak nangam lii ku ci jàpp da dem àdduna ak la da nga da nga da nga da texe àdduna ak laaxira te yow mi ci jàpp yaa ngi yëg ak toroxtaange ak àdduna goo xam ne xamugoo foo xamugoo foo koy waxe jenn waaye romboon benn maçon mu naan diw sangam moom moom jaam ñi moom lañ yaakaar àdduna ak laaxira mooy borom njëriñ te moom ma nga nekk cag li nga xamee ne moo di naaj wa ñaq tooy xëpp di peinture yëf peinture yaag lu nekk takk xarkanam beeg yaram weeg yére yi mu taxaw di wax loolu yaa ngi nekk ci ak toroxtaange gu jéggi dayoo goo xamee ne yaa ngi aajowoo ku la dimbali ba noppi ngay bokkaale loolu mbokk jullit yi jar a bàyyi xel ñoo toppoon ñi nga xamee ne ñooy sunuy mag sunuy sang di ñu rëy ci nun nag hmm? ñu sànku ñu ba jaaruñ ci yoon wi sànk ay maam sànk ay baay sànk ay doom sànk ay sët sànq ay bàjjan sànq ay tànta sànq ay rakk sànq ay mag lii ba kañ ngay topp rek topp rek topp rek ku faatu nga topp ku faatu nga topp ka ca des loolu mooy lan nañ dellu si waat suñu xel yi xoolaat bu baax a baax ubbi suñu bët yi loolu ay tappale kese la ay nit ay inventé seeni mbir di ngan ngan lu ci kanamu nit ñi te duñ dara du ci askan du ci diin ma du ci tus bëggay maanaam moom xelu doomu aadama yeg seeni xel te li ñu wax maanaam kilifa googu yi ñuy woote woo wala kilifteef ci diine amut kenn ku leen ko jox du yàllaa ko yonentam bal ñoom ci seen jëmbi bopp ay fiir lañ yoo xamee ne képp koo xamee ne war nga ginnaaw alxuraan sunna seen sabab la ci yaa ci ñoom la jaare kon ñooñu duñ dara duñ dara ci dara ñooñu ñooñu sànku ne suñu borom tabaraka taala loo ñu war a mbugal benn na ngeen ko def ñaar na nga leen ko def na nga ko def ñaar ñoom te nga rëbb leen rëbb moo xamee ne mu mag a mag la waaye ban njëriñ la am ëllëg yawmal qiyaam balaa yawmal qiyaam gaawal génn ci loola iz tabarra alladhina tubi'u min alladhina ittaba'u wa ra'aw al'adhaba wa taqatta'at bihim al-asbab wa taqatta'at bihim al-asbab wa qala alladhina ittaba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna kadhalika yurihim Allahu a'malahum hasaratin 'alayhim wa ma hum bi xaarijina min annaar alla yawm alqiyaama koo fi toppoon te toppoo ko ci alkuraan ak sunna ci dégginu as-salafu saalix yàlla nee na ñooñu dañuy fott wuti ca ñan toppoon ñan toppoon ne leen ah ñun kat seet nañ ci yéen wicc jotuwuñ ak yéen dara sabab ya taxoon ñuy bëggante di raayalante ginnaaw ki di taggal kee maamam di ko liggéeyal kee di ko yëkkatil ay maamam ak i bàjjanam ak i yaayam ak i yumpaañam baayam ci kanamu nit ñi di ko rëyal sax di ko yàllal sabab ya taxoon ñuy soppante kee di ko jabaral lu nekk mu defal ko ko mu am ciwte wala sax ay intérêt sabab ya taxoon ñuy bëggante lépp day dagg ndax kenn ku nekk nee na sa morom sori ma rawatina nag ñan toppoon di njiit ya ñoo ne leen bu leen jege de ñoo wax ña leen toppoon ne leen bu ñuy bu leen ñu jege ñan toppoon wax ne law anna lanaa karra buñ delloowaaton àdduna day ni ngeen seetee ci ñun wicc noonu la ñuy sotee ci yéen seetee noonu la ñuy ci yéen wicc lu jar bàyyi xel allahu akbar waaye mënuñoo delluwaat àdduna kon yaa ngi fii ci àdduna di dund faatoogoo képp ku lay woo ci alquran ak sunna ci dégginu saxaaba ya ne la pas-pas bii moo baax bàyyil bokkaale bàyyil bidaa bàyyil bàyyi mooy yàlla amal tawxid amal sunna amal topp yàlla kooku boo ko toppee boo boo àndeek moom yaa ngi topp alxuraan ak sunna waaye képp ku lay won ci baayam wala ci maamam wala ci ab tariqaam wala ci ay xarxa fuufa ki njabara ki maaman yu tekkiwul dara ah kooku boo ko toppee dana la nax àdduna ak alaxira dana la nax fii dana la nax àdduna ak dana la nax alaxira te tappalekat yi alaxira kese la ñuy digaate mais fii dañ ko digaate parce que xam nañ ne fii mënuñ fi dara te it seen waxalu dul dëgg bu ñu woote woo kumpa wala dara fii day nekk lu teew balaa nit ñi koo xam ne yaa ngi nekk ci kaso mënul la dara yaa ngi nekk ci ay problème mënul la dara ba noppi nga ne moom la yaakaar àddina ak alaxira bu yawmal qiyaama la jariñ dara la lay jariñ dara mooy alxuraan ak sunna borom bi nee na wa man ya'si llaaha wa fa inna lahu naara jahannama xaalidiina fiiha abada loolu nag ay la soxal waaye nag ki bàyyi yàllaa ko yonentam ngir diw sàngam wala ngir tariixa yi ci aju laay bi man naa tàbbi ci kawam lu jar a bàyyi xel la. kon sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da nga koy booy rek alxuraanul karim ñanaan la alxuraan képp lañu yàlla toppaloo waxuñu dëgg lan moo tax alayhi salaatu wa yàlla toppaloo ñu ko ah na alayhi mooy alxuraan ñoom ñaar bokkuñu kon kanaan la alxuraan rek lañ ñu toppaloo waxul dëgg lam wax du waxi dëgg day fen jar a bàyyi xel la ñoom sax bokk na ci lii wane ne waxuñu dëgg mooy wax googu ñuy ay fen wax googu ñuy wax lu lu dëgg loolu bokk na ci li waaye ne waxuñu dëgg maanaam wax googu ñuy wax ne alxuraan rek dañ ko war a topp alxuraan rek lañ war a topp di fen loolu preuve mooy preuve bi wane na ñoom waxuñu dëgg maanaam wax googu ñuy wax loo xam ne dara amu ci loolu mooy wane na ñoom dëgg daal xaw ma loolu neex na déggam déet maanaam ñoom seen wax lu dul dëgg dafa bokk ci preuve yi wane ne alxuraan ak suma rek lañ war a topp lu ko waral mooy ñoom seen wax lu dul dégg googu yi lu munta lu muntoon a ñàkkale ci jamono parce que yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo waxoon ne ci jëmm jamono dana am ñu ñëw ñoo xam ne dañuy toog toog ci seen canapé seen kawilal loolu waxin la ci tixit ak bëgg lu yomb ak noos ndax sunna moom jàng ko ak dégg ko di ko jàngale moom du lu yomb toog ci seen canapé alxuraan sunna dikkal ko mun naan sama yoon nekkul ci di déedéet bu leen ko topp ñun daal alxuraan kese moo ñu concerné lu fi nekkut dañ koy dañ koy weddi loolu alayhi salaatu wasalaam moo ko waxoon kon ñoom ñu ñëw di ko wax loolu lu munta ñàkk la parce que alayhi salaatu wasalaam moo ko xibaari woon bu fekkee nee nañ sunna saxaaba yi moo ko saxaaba yi ñoo ko kariyee ci ginnaaw wala ñenn ci ay ay nit ay ay nit yi politique ñoo ko ñoo ko kariyee waaw loolu ñuy wax ndax mi ngi ci alxuraan maanaam wax gi wax ni sunne moo sunne ay nit ñoo ko kariyee ndax alxuraan moo leen jàngal loolu bañ bañ di wax ci kanamu nit ñi déedéet kon ñoom ñi ngi dellu ci leneen lu dul alxuraan bëgg a influencer nit ñi kon ñoo ngi naan ci alxuraan rek lañuy ñuy dellu waxuñu dëgg lan moo tax ñu naan nit ñi sunna ay ay politiciens ay saxaaba saxaaba yi ñoo créé ndax alxuraan moo leen wax ne sunna ay saxaaba yee ko créé ay politiciens ñoo ko créé alxuraan waxu leen loolu kon ñoom fan lañ jëlee loolu ci histoire dañ ko jëlee ci histoire ci lañ ko jëlee kon lu seen yoon ci ci histoire nee nañ ci diine ci alxuraan la ñuy sukkandiku seen yoon daa nekk ci histoire. beneen mooy su fekkee saxaaba yi ñoo ko nettali ñoo ko wax ñoo ko kariyee waaw lan moo tax ñuy wax loo xamee ne ñoom ñu ngi koy def ñoom ndax saxaaba yi ñoo xam kumpa déedéet xamuñ kumpa kumpa moom ku ko yàlla xamal rek moo ko xam mooy yonent bi alayhi salaatu wasalaam kon saxaaba yi naka la ñuy marié naka la ñuy mën a kariyee ay ahadis yoo xam ne la nekk ci biir yooyu bekk na ci yooyu mooy ahadis yoo xam ne day wane am na ñuy ñëw ci biir jëmmi jamono di weddi sunna di weddi sax saxaaba yi loolu mënta nekk. cariation mënut a àgg foofu création mënut ta egg ci di xibaare loo xam ne dañoo dem ba teg ci baaraam te loolu ngay xibaare yow mi ko xibaare da nga koo créé loolu mun ta nekk lu jar a bàyyi xel lu jar jar a bàyyi xel la kon loolu bokk na ci preuve yi wane ne la ñuy wax ay tappale la dara amu ci beneen bi mooy ñoom ñoo ñii ñi leen topp ak ñu mel ne ñoom ñoom ñëpp nañ xam ne ñoom delluwul ci alxuraanul karim wallahi delluwul ci alxuraanul karim doomu indil kenn koo xam ne ci ñoom la na ci ñoom la bokk coraniste lu dul nga xam ne day diglu maanaam day daa am ku muy diglu moom daa am ku muy diglu ku koy leeral li alxuraan di wax waaye moom delluwul ci alxuraan ci boppam bu fekkee alxuraan ngeen gëm jurul ngeen dellu ci nag yu lan moo tax ngeen diglu kooku kon moom delluwu leen ci alxuraan waaye ci moom ngeen di dellu lam leen di wax di ay di ay téeweereem ci am xelam ci ngeen di dellu muy delluwul ci alxuraan karim da ngeen di toppale rek di nax seen bopp rek topp seen ba bànneex ak nax seen bopp képp ci ngeen nekk mais du leen nen moo tax nag dafa neex maanaam diine joo xam ne yow doo julli daanaka suba ngoon kese ngay julli wala suba sax ngay julli doo julli da bu la neexee sax njaalo wala iyaatu billah njaalo li mu jublu mooy sëy yi nga xam ne ñoom dañ koy daganal ki lu lislaam santaane kon loolu dafa neex bu ko alayhi salaatu wasalaam jàngale woon kon ñaari bëgg topp bànneex ak ñu lay influencer moo tax nit ñi di ci dugg lu jar a xel beneen bi mooy alxuraan la chaque ci ne alxuraan lu leer nañ ñi la kenn du ko weddi waaye alxuraan bu ko sunna leeral du mën a leer parce que bu fekkee da nga ne alxuraan leeral na lépp waaw lan moo tax ci biir alxuraan yàlla naan ko maa wàcc ci yow alxuraan nga leeral nit ñi alxuraan ci biir alxuraan yàlla mi ngi wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ko maa wàcce ci yow ngir nga leeral nit ñi alxuraan te yàlla neen alxuraan leer na kon lu tax mu koy mu koy leeraloo waat yonent bi alayhi salaatu wasalaam muy sàkku ci moom leeral ko nit ñi xanaa leerul ba noppi ok leer na ba noppi de waaye fan lay mën a leer mooy ci leeralu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fan ngay mën a alxu fan ngay mën a alxu fan ngay mën a mën a amee a leeru alxuraan fan lay mën a leeree ci yow te liwoo ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi nañ ubbi seen xel yi nañ ubbi seen xol yi bu baax a baax a baax loolu ay tappale la mënta nekk alxuraan mënta leer. te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam leerlu ko te yen ñi topp diw sàngam ka leen di wax ne alxuraan rek ci lañ yem la muy leeral du leerlu ko yonent bi alayhi salaatu wa salaam am waxi boppam képp la waaye ñu ko jiitu woon njëkk ci xeet wi njëkk ci lislaam njëkk taawu diine ji ñoom lañ wax moo gën a dëgër moo gën a leer wala moom moo gën a leer ubbiwaat leen seen xel yi ak seen xool yi te xam ne ngóor soosu day leer la ba day tappale ci ay caaxaan képp ca la nekk loolu lu jar a bàyyi xel la aay yi muy indi yëpp di ko wax maanaam dégginu boppam la moom du dégginu alxuraan du dégginu yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu yàlla wàcc ci moom alxuraanul karim wallahi ku ko toog ba faatu bu la ay duma bu la ci ay duma fekkee doo yedd kubul sa bopp te àdduna bi nekkul loo xamee ne luy sax la loolu kon lu jara jara bàyyi xel la kon sunna nañ ko jàpp na jàpp sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te xam ne ci la muccukaay ba nekk kon lii lu jara bàyyi xel la fi jullit bi kenn mënta jàpp alxuraan te jàppoo jàppoo ci sunna yonent bi alayhi salaatu wasalaam kon nag ci alxuraan rek laay dellu moom la ñu topp nee ko lan moo tax alayhi ñu tax ñu koy topp soo ne ma alxuraan moo ñu ñu topp ko ñu la ko ah kay nag kon yëf yaa ñu digal ñu topp alxuraan moo ne wa atii'u Allah wa atii'u rasul topp leen yonent bi alayhi salaatu wasalaam topp leen yàlla moo ñu ko toppaloo kon am na la mel ñu topp lu mu ko alxuraan moom alayhi salaatu wasalaam dañ koy topp nit la bokkut ak jëm bokkut ak alxuraan ji ginnaaw dañ koy topp nag topp gi moom bala moo mën a nekk lu lu am maanaa lu am signification mooy ñu topp ko ca la muy wax te nekk doon di tari alxuraanul karim rek ci mboolem ak dundam loolu nekkut loolu waxi dof la waxi waxi waxi ndax sax nag dara saxu ci kon loolu lu jar a bàyyi xel la bokk jullit yi xadis bi liñ ci mën a déggee bari na lool moo tax neewoon naa introduction bi du mën a jeex ci benn jotaay kon loolu mooy liñ indi woon tey di ñaan yàlla mu defal ñu tawfiq bu suba ak jàmm ñu indiwaat beneen xadis boobu nga xamee ne ñoo ne ci xadis yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in إن أسأت فاحملوني أو أخطأت فاعذروني إن أسأت فاحملوني أو أخطأت فاعذروني يفنى ما في هذا الكون ولا يبقى إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله